ci suñu jataay bii ñu génn ñu ngi waroon a ñu ngi doon wax ci li nga xamante ne mooy ilmul faraid di li nga xamante ne ilmul miiraas jëm ci màllu miiraas ana naka la ñuy séddalee li nga xamante ne nii mooy miraas mi waxoon nañ la nag du ñu dugg nag parce que xam-xam bii nii daa nekk côté daa am côté fiq am côté xisaab am loo xam ne côté calcule la voilà loolu nag bul yaakaar ne ñun dinañ nekk fii di dugg nag ci détails yi mooy wax nañ la dañuy def rek loo xam ne lu gàtt résumé bu ndaw ci wàllu domaine bii nii bu ko defee ñu dooru dugg ci laay yi nga xamante ne nii moom lañu war a gis insha allahu taala kon ci jotaay bii ñu génn tàmbali woon nañ ko ba gisoon li nga xam ne mooy ponk yee yeeg yi ak yi nga xamante ne mooy sabab yi yi nga xamante ne nii noonee gàll wàll yi ñuy yi ñuy yi ñuy donne ak yoo yële yan sabab yeeg yoo yële yi nga xamante ne moo am am na tamit boo xamante ne boo xam ne lenn ci fuqaha yi dañ koy wax ci sabab yi ginnaaw li nga xamante ne xam nga waxoon nañ la ne la day nekk li nga xamante ni mooy nasa mooy nikaaxun mooy nuunun boobale nikaaxun wa walaa un wa nasab mooy li nga xamante ne sabab yi tax yow nit ki fi muy doon ne soit mu nekk koo jëkkër la wala jabar wala mu nekk koo xamante ni am bokkoo la dañoo bokk doom la wala bàyyi la wala du wala tonton la mooy tonton paternel ak ñoo ñële wala mu nekk ñoo xamante ni nii mooy méngoo la jàmm boo xam ne lañ koo libéré jàmm ba génn àddina amul kenn ku ko donn loolu lu mel noonu am yokk li nga xamante ne nii mooy li jëm ci wàllu Euh, kii euh, euh, waaja nu mu tudd waaye mooy côté l'islam voilà loolu mooy baytu maal lañ ci jublu comme ni nga xamante ne loolu ku mel ni Maliki yi ak Shafi'i yi rahmatullahi alayhim dañu koy wax. léegi nag bu ñëwee ci lool bi ñu ak <coughs> bi nga xam ne kon wax nañ li ñu waxoon bii passé léegi nag mu des waa léegi bu dee nag yow waaji kon mooy côté waajal geeg bor yeeg yi nga xam ne wasiya yeeg ndénkaane yépp dégagé nañ ko ñi nga xamante waaji c'est sûr que leer na doon leer na ne ba muy faatu mu ngi dund mooy charte yëpp taxaw na condition yi taxaw na léegi nag dañuy xool dañu naan des na parce que dañuy xool même bu ñu fi nee dañuy xool est-ce que gars war a doon defuñu loo xam ne day tax ah ñu xañ leen miraas mi nga ne moom moo oh, waaye mooy lan ma ne la loolu mooy li nga xamante ne nii moom la ñuy mën a mooy mën nañu ko tënk ci li nga xamante ne mooy ish laka rizq loolu mooy mawani'ul miraas mooy yi nga xamante ne day tere nit ki doon wala loolu borom xam-xam yu bari dañ ciy tudd ñett naan ñett comme li borom ar ya di wax rahmatullah alayhi naan wa yamna'u ash-shakhsa min al yi waaxidatun min cilalin talaati riqun wa qatlun waxtilaafu diini fafham fa laysa shakku kal yaqiini mu ne wayam naaw dina tere te dina xañ a shaxsa cam si mooy nit ki minal miiraas yi ci donn des na ko xañ daal di koy privé waahidatun benn min ilalin salaasi ci ñetti mbir yii nii bu ci benn amee rek bu ko waaji defee même bu dee war naa donn te leer na ne ba waaji faatu mu ngi fi doomam la moo ko jur waaye bu defee benn ci wala yu mel nii bu ko gaaralee bu ko dalee kooku dootul am ci miiraas bu bokkul lañ gën bu njëkk bi mooy li nga xamante ne nii mooy bu dee jaam la yow sa baay jur la waaye yow jaam nga dañ laa jàpp nga nekk jaam mooy kooku yow mënatoo doon sa baay parce que sa baay du jaam jaam manu la jaam baayam ak rakkam ak frère am yi nga xam ne du ñu jaam boobu manu leen a doon voilà kon loolu la waqatlun waaye bu dee dafa faat waaye ji nga xam ne moom moom ki mu war a doon la faat kooku du wam dañ koy tere mu doon ko voilà waxtilaafu diine bu dee ne yéen a wute diine comme ni yonent ma ne saa saa wax comme niñ ko junjoon fan yële ci hadith Seydina Usaama bint Zayd ibn Zaydir ibn Sharahil radiyallahu anhum nekk ci saxiixayni mu ne ab yée ab jullit du doon ab yéefar te ab yéefar du doon ab jullit voilà mooy ñu bokkul diine koo nekkee jullit waxoon naa la bés boo fi amee baay wala soxna wala jaw soxna si nga am soxna si loolu man da nekk parce que jigéenu jullit ku dul jullit manu koo denc voilà mooy yow góor ki nga takk fi benn monsieur la mademoiselle Elisabeth la chrétienne wala la juive kooku gis nga mu nekk lool bu amoon milliard bu nekkoon milliardaire yaa ngi dégg sawaay wala sa baay nekk milliardaire yow nga nekk jullit moom du jullit bu deewee na la leer ne alal jooju ba yoboo nga génn gi sa xel manoo ko te yawit boo nekkoon milliardaire sa doom wala sa jabar nekk yéeféer kooku manu laa doon voilà yéeféer nag mooy juif chrétien athée yépp non athée sax manoo ko takk voilà <laughs> loolu loolu la kon nag affaire baa ngi noonu la léegi nag mooy yooyu mooy yi nga xam ne moom la ñuy gën tudd waaye am na yeneen te loolu mooy ci ish laka rizq boobu ay ayn bu njëkk bi mooy lan adamul istihlaal mooy bu dee ne doom ji dafa juddu mais indiwul bakkan doom ji juddu en liir boo xam ne bu muy juddu indiwul bakkan kooku noonu du doom noonu parce que moom andiwul bakkan ki ci tekk mooy siin bi mooy chaque a shakk fi nasab ñu mooy dañoo am sikki sàkk est dëgg dëgg moo génn àddina sikki sàkk bu rëy nekk ci est-ce que kii moo ko jur voilà loolu bu amee wala est-ce kii mooy baayam est-ce que kii doomam la wala même est-ce que bon ce que kii ñuy sikki sàkk est-ce que kii takkoon na ndaw si non loolu wóorul te amul benn seede amuñu lan la ñuy wane ni ñii marié woon nañu ah loolu voilà mooy sikki mooy sikki sàkk yooyu fu bu duggee noonu est-ce que kii mooy baayam est-ce kii mooy doomam est-ce que kii mooy jabaram est-ce que kii yooyu bu amee loolu mooy dañuy neenal affaire bi nee voilà parce qu'il faut yëf yi leer léegi nag lam bi ci ishraka mooy al-li'an ñaar ñoo xam ne dañuy sëy daal di rëbboo kii ne jabar ji ne doom daa fekkoon jëkkëram di njaaloo wala jëkkër ji wax loolu le léegi kenn ki ñoom ñu weddi ku nekk ne waxul dëgg léegi nag ñu dem ba ne dañuy rëbboo dañuy rëbboo comme ni ñu ko gisa woon li'an ci suuratu nuur ñu defante loolu mooy kooku seen diggante jeex na ñooñu moom mënuñoo sëy mënuñoo bu kenn deewee ci après kooku mënuñoo donnante jeex na léegi nag mu des kaaf bi wax nañ ko sànk mooy kaafir waa ji nekk yéeféer moom kooku mënoo ko donn léegi raa bi mooy riq moom lañ doon wax sànk mooy côté koo xam ne jaam la kooku manu la doon baayam wala frère am wala yooyu kooku ndax buumu jaam gi léegi zaay bi mooy zina wala du zina kooku du donn doomu njaaloo kooku manu la donn ki nga xam ne moom la ñu naan moo ko jur ndax yonent bi alayhi salaam dane al waladu lil firaash wa lil aahiril hajar ki nga xam ne doom daal ci lalu mariage lay juddoo kanta képp koo xam ne dafa bëtt mbaar wala ñëw di réclamer doom joo xam ne takkuloon yaayam naan maa jur kii kook ay xeer lañ koy sànni ba mu xam loolu mooy li nga xamante ne moo am même bu dee am na benn wax bu ñuy nettali naan al imaam Ishaq ibn Rahawiya mbokk imaam Ahmad boobu da doon wax ne sii mën nañ ko doon loo parce que sinon dañuy dañuy neenal kon nasabam mooy mooy mooy xale bi avantage xale bi la ñuy xool mais loolu gënu la dëgër du tout te loolu bu benn wax boo xam da ngay dégg ñenn ñi naan am na problème fiqh amul benn problème fiqh az-zina yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko àtte ci xaadisatu ki nga xamante ne nii mooy Abd ibn Zam'a ak ki nga xamante ne mooy Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhuma te loolu leeraloon nañu ko li nga xamante ne ci lañ ko doon gën a yaatal mooy Abd ibn Zam'a frère la woon ci ki nga xamante ne nii mooy ci euh, Sawda yaay Sawda soxnaa yonente bi sa saam fekk moom mooy doom jooju nga xam ne magu Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas moo moo demoon daal di mbëtt mbir daal daal di <laughs> def doom mooy <laughs> bàppaay yaay sawda léegi nag doom ja ci juddu moom mu ne woon Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas ndax dafa faatu woon ci kéefër après moom mu naan ko boo ñëwee Makka laata muy dee quoi boo ñëwee Makka am na sama doom ja nekk fële ca ci mbokki man maa koy jur léegi nag ba ubbee Makka Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas jël xale bi Abd ibn Zamaa nekkoon frère ci yaay Umm Seydina Sayyidatuna Umm Umm non ku ma wax sànq euh, yaay sawda rada radiyallahu bint Zamaa ne dëkk kii sama doom kii sama rakk la sama lalu yi bàyyi la juddoo ñu dem ci yonent ma la saa saa bu àtte leen mooy xale bi ki muy niroon dëgg-dëgg mooy magu Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas waaye comme que ci lalu kële la woon mooy këlee ko moomoon te jaamu bu jigéenu baayu Zama la woon moom moo mënoon a moom kon nag suñu borom daa yonent ma la saa saa kon doom ji lañ koy jox. kanta kii bu dee day ba pare ne niroo nag moom lool waaye kenn du la ko jox ba pare ne yaay Sawda soxnaam ne ko nag xale bii nii même bu dee ne sa baay eh, la laa àtte ne moo ko jur moo moo moo en ci ci ci yoon fa la waroon a juddoo mais wax tajibi anha anhu yaa sawda mooy bu mu man di dugg ci yow comme si comme koo xam ne zu mahram la ci yow déedéet kon mbir maa ci la waxe woon li ñu wax sànq ne allah waladu lil firaash walil aahiril hajar voilà lu wala du doom lil firaashi waay yi ci lal boo xam ne mariage ci lay juddoo walil ahiri waaj yi ñëw nag di réclamer leen ay xajar al xajar ay xeer lañ koy log-logal kon nag affaire baa ngoog kon boobaa ngoog mooy kon zina wala du zina kook du donnu dara ku ñuy donnu yaayam la parce que yaayam la leer ne moo ko jur kanta waa yi taxaw ne maa ko jur kook dafa dëgëru fit parce que ni mu def ba agsi ci ndaw si ñeneen man nañoo def noo nële te l'islam waxul ne moom reconnaîtreul ne doom biologique waxul loolu ndax affaire xaalisatu sayyidatuna sayyid Abd ibn Zam'a biñ la wax léegi radiyallahu anhu loolu yonent bi saa saam gis na ne doom ji kee lay niroo loolu bu doon tey mën nañ ne mooy test ADN bi voilà kii lay niroo mooy léppam mais nee duma ko jox kooku ki ma koy jox mooy fi nga xam ne foofu la légitimé fa la waroon a juddoo muy lalu ndax jaamu baayu Zam'a la woon muy baayu Abd voilà muy Zam'a moom kon nag mu daal di koy jox kon nag mu ngi noonu la lii mooy mawaani'ul doom moom moom même mu ngi fi mais kooku moom de façon du donn voilà mooy doom joo xam ne indiwul bakkan liir boo xam ne koo dañuy sikki sàkk ndax yaa ko jur wala kii jabaram la wala jëkkëram la wala baayam la wala yu mel noonu wala muy ñu rëbboo ak li nga xamante ne nekk yéeféer kenn ci ñi ñi ñi war a donn ak wala ki muy donn loolu moom du mën a nekk ak li nga xamante ne mooy mbuumu njaam ak li nga xamante ne mooy zina muy njaaloo ak li nga xamante ne nii mooy xatlu mooy nga faat waa ji dox paa bi daal mu ngi may yàqal sama programme yi quoi moo ma teree tedd il suffit paa bi dee paa bi di man rek la jur mais pas des gudd fan quoi non moo ma teree siiw ci dëkk bi quoi non bu paa bi daayi foon ba léegi gaa yi tey la ñuy xam ne maay ndaanaan paa bi mel ni saa boo xëyee yow yaa ngi bëgg mu daañu waaye paa bi mel ni santeem day gën a dëgër quoi nga jekki daal di yónnee ay bandi quoi ne leen bu ngeen ma ko liquider man dinaa leen jox tàngam wala yow ci sa bopp nga posone ko mu daal di faatu léegi nag nga ñëw nag toog naan gaa yi miraas bi gaa yi def découvrir gis ne yow yaa yow moom dañ lay xaj ndax man